fa xaquhu fi nicmatin an tashhada minnatahu fiha taala murshida ma anfiraadihi biah wa an tara kulla alwasaa'iti biqahri dhil wara maqhuratan wa shukruhu jalla maa waasitatin kanat likay ma tajmaca bayna alxaqiiqati wa bayna alsharci li annahu amaarana biljamci kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu ginnaaw àq bu njëkk bi yim waxoon ne fokk xaqi waxtu yoo yële te wax naa la du waxtu heure yi ñu xam mooy ge mooy jamono ya taxawaayu jàmba ci yi nga xam ne borom bi ay manifestation la ay tajalliyaat yu muy jaarale ci jaam bi waaw moo la feeñal borom bi moo la feeñoo jaamu yàlla yu baax jamono yooyu nga xam ne moom mooy def à travers man waaye ba mu jaaree ci man laa xam ne ha man ku taq laa kon lu génn ci man manula mat dëgg dëgg dëgg te ci borom bi la jëm kon nag ma jàpp lool te xam ko voilà léegi nag bu dee loolu am na mu des beneen mbir beneen aq ñeent la la wax faraayan arbaatan arbaatan aqwa ah, li nga xam ne arbaatan ah, ñeent al awqaat léegi nag beneen bi moo ci tegu mu ne fa xaquhu àqam moom borom bi tabaaraka wa taala fii ni'matin beneen kon wax beneen ñu naan waxtu muy muy muy taxawaayu jaam bi boo xam ne beneen manifestation jamono ji nga xam ne yow suñu boroom daf laa feeñoo xéewal defal la ay xéewal loolu lan mooy aadaab yi teggi yi tàqoog moom ak àqam mu ne bu boobaa an tashhada mooy jaam bi seede il faut nga seede minnatahu ay xéewalam yi nga xam ne moom la la defal fiihaa ci biir xéewal gi hein yii mu la defal nga gis ne lii minna la mooy loo xam ne borom bi ci mbaaxam dong la la ko defal sans rien amul dara fadluhu al mahd mais ngëneelam dong ci la ko defal ngay gis loola le di ko seede fiihaa bi nga xam ne moo nekk ci xéewal gi mu la defal taala kawe na murshida nekk koo xam ne mooy aji gindiwaate te moo la gindi ba defal la lii ba gindi la nga man bi manifester di loole nga koy seede parce que bari nañu yàlla xéewale ñu nekk ci jamono yii ah taxawaayu xéewal dal leen santuñ seen yàlla seen yax santuñ yàlla de seen bopp lañu la ñuy wane waaw moo taxoon mu ne innal insaana la yatgha ar ra'ahu istaghna dëgg-dëgg nit ki cam si di nga ko gis mu nekk koo xam ne day beew jamono ji nga xam ne ci lay woomale ci lay ame waaye yow bu la borom bi xéewalee na nga bañ a mel ni ko na nga sàm na nga sàmmoonteeg ak ya war ci lool mooy gis ne ah lii de xéewalu borom bi dong la ci loo xam ne defaluma ko dara mérité wu ma tus ci mbaaxam dong la ma ko defale waaw mu ne ma an firaadihi biha waaw ànd borom bi tabaaraka wa taala wéetoo gi nga xam ne moom la wéete xéewal gii mu ma xéewale waaw amul kenn ku ko ci fekk même bu dee am na ci ñu mu ko jaarale ñooñu ñooñu ay wasaa lañ ay ay ay ay ay intermédiaire kese lañ fu ñuy jaar rombul rek kese la waaye nag borom bi moo càppaa colliwu càppaa colli wéet ci li nga xamante ne mooy xéewal gii nga xam ne moom la ma defal wa an ba léegi bokk na ci àq yi mooy mu gis cam si que ni kullal wasaa'iti gis nga mooy intermédiaire mooy li ñu doon wax sànq fi mu ko jaarale sa xéewal jaar na ci kii diwu moo la ko jox kii moo la indi lii ne la lii nga kontaan ci moom waaye da yooyu yépp warulaa muur ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg al mun'am ki nga xam ne mooy xéewale waaye nga gis wa cam si gis ci àq yi kullal wasaa'iti yépp intermédiaire fi nga xam ne fa la jaar agsi ci moom xam ne yooyu bi qahri dil wara maqhura ci nootaangeeg boroom mbindeef yi dañ leen moo leen noot jaarale loolu kënit na àgg ca diw ñoom amuñ ci woon choix waa ji nga xam ne day génn zakat jox ko benn waaye bu ñàkk lool jox ko daanaka deux mille euros waaye ji xam nga day kontaan waaye loolu kontaan boobu googu warula tax mu nëbb ki nga xam ne dëgg dëgg mooy joxe mooy ak borom bi tabaaraka wa taala kanta ki ko jox boroom bi moo ko noot ci intermédiaire yi nga xam ne borom bee kon noot ngir mu ëndil la ko manu ko woon a defee neneen ndax borom bi moo bindoon ne yow lii yaa koy moom waaw kenn manu ci tus waaw mu xam ne kon kullal wasaa'iti muy gis ne intermédiaire yi warul la dox digganteem di leen gis waruñ koo nëbb ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg ki jaarale mbir yi ak ki leen jox mbir yi ne leen joxal leen ma ko sama jaam diw mu xam ne kon intermédiaire yëpp yée yooyu yëpp di dox dig dig la yooyu ñoom dañoo nekk bi qahridil wara maqhura ci kàttan ci nootaangeeg boroom bindee fi moo leen noot waaye tit bokk na ci àq yi ba mu dajee nag xéewal yooye wa shukruhu war na ci àq yi ak laadaab yi mu daal di sant boroomam kan jàlla mi nga xam ne màgg na maan waaye boole ko nag di sant tamit waasitatin di sant ka nga xamante ne nii moom la boroom bi jaarale xéewal ji ci moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne man lam yashkuri nnaas lam yashkuri llah mu ne ci xadis boo xamante ne nii qad rawaahu al imaam at-Tirmidi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moom na ko noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo mooy xadis boo xamante ne mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na man lam yashkurin naasa képp euh, non euh, ma naan abu Seydina abu waaw non euh, Seydina kii la waaw Abu Hurayra radiyallahu anhu soloo na ko en fait da koo solo waaye na ko noon Seydina Abu Sa'id al daal na koy solo voilà ku ci nekk solo nga ko bu abu Seydina Abu Hurayra bi en fait lu tax ma xaw a hésité moo doon imaamu Tirmidhi dëgg la solo na ko waaye al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko ak imaam Abu Dawud na ko noon kon mu ne man lam yashkurin naasa képp koo xam ne du sant nit ñi la yashkurillah azza wa kooku moom du màgg na te tedd na waaw Seydina Abu Sa'id al-Khudri tamit xadiis bi nekk Sahih imaamu Tirmidhi ak Musnad imaam Ahmad loolu la wax mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na man lam yashkuri naasa lam yashkuri Allaha képp koo xamante ne nii du sant ki nga xamante ne mooy nit ñi kooku du sant yàlla mooy borom bi daa bëgg wasaa'it yi mooy intermédiaire yi mu jaarale yi nga xamante ne moom la jaarale xéewal gi muy def ci yow jaam bi mu jaar ci ñoom loolu daa bëgg nga sant leen loolu bokk na ci sant yàlla kon nag ku leen santul yow sax sant yàlla manu mat loolu moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne bokk na ci àq yi yow nga nekk koo xamante ne noo seulement da ngay sant sa borom waaye maa ah wa shukruhu jalla di sant sa borom bi nga xam ne màgg na waaye maa di ko boole waasitatin di sant ka nga xam ne mooy intermédiaire dig digle ba mu def mbir yi ak jaar ci moom agsi ci yow kaanat ka nga xam ne moom nekk na borom bi def na ko lu tax mu nga war a sant ki nga xam ne mooy sa borom ak intermédiaire ak dig digle ba mu ko jaare wala dig digle yamu ko jaare li kay maa tajmaa ngir nga mën a dajale baynal xaqiiqa mooy di xoole mbir yi di sant xaqiiqa dëgg xam ne borom bi moom mooy dajale xaqiiqa xaqiqa wa bayna shari ak sharia voilà mooy xaqiqa dëgg-dëgg ki def mooy yàlla moo tax moom ngay njëkk a waaye boroom boobu nag ci wàllu sharia moo wax ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne wahyu la mu wax ne yonent ne moom yonent bi saa saa mu ne képp ku du sant nit ñi du sant yàlla kon nag bu boobaa mooy sant leen kon nit ñi tey sant leen seen borom tey sant nit ñi kon loolu lañu sharia digal nga xam ne ah fii la ko jaarale bu ma ko effacer tamit waaye dinaa xam ne dëgg dëgg ci wàllu xaqiiqa kii du moo def waaye boroom bi moo def loolu boo ko defee dajale nga baynal xaqiiqati wa bayna ash-sha'ri li annahu ndax borom bi kat waaw amarana mooy ki ñu digal bil jam'i ñu boole diggante xaqiqa ak sharia in lam taji voilà léegi nag waaw foofu la ñemoon <laughs> waaw <laughs> kon mu ne maqhuratan wa shukruhu jalla ma wasitatin kanat likay ma tajmaa bayna alxaqiqati wa bayna shar'i li annahu amarana bil jam'i fii la ñemoon voilà ñu war a continuer in lam tajib bi daa fa kufran kaana in ta'taqid dhalika aw kufraana mu ne in lam taji bu dee ne yow cam si indiwoo lii ma la wax waaw mooy ñàkk sant sa borom mi nga xamante ne nii moo la defal xéewal gi yow nga effacé ko quoi gis intermédiaire yi naan patron bi ci la jaar yow ngay sant patron bi bàyyi sa borom loolu de boo ko defee boo indiwul sant gi in lam taji bidaa indiwoo lii ma la wax dajale diggante xaqiiqa ak sharia sant sa borom waaye sant ki nga ko jaarale yow moom yow boo ko dikkewul bidaa ci lii fa kufran santoo sa borom loolu moom ak kéeféer la waaw mooy weddi yàlla la yow borom bi defal la nga suul borom bi al léegi nag samp sa bopp walla kala ko defal ak kam jaar ci moom boo kam jaar ci moom di digle ba ku loolu ak kéeféer la waaw waaye mu ne loolu kon fa kufran kaanaa day nekk ak kéefër in tantaqib bu ndeem yow nekk nga koo xam ne dangaa fas jàpp ne ko jàppee waaw lekk jàpp ne doo du yow dangaa fas ne borom bi defalu la ko ci diw mii nit ñi la waaye gaa yi ñoo baax rek ñoo may yàlla yàlla kooku loolu ak kéefër la waaye bu dee ne nag daa ñàkk sant ki nga xam ne moom la bu borom bi def mu ne moom yàlla lay sant mais yéen topp leen fee dafa ngeen fi tus te eh, moom kat ci moom la borom bi tabaaraka jaarale affaire bi mu ne loolu nag aw kufraana bu dee nag loolu mooy yow da nekk koo xamante ne nii da ngaa suul xéewal goo xam ne borom bi daf koo jaarale ci mbindeef nga suul jëfu mbindeef moomale baaxul waaw. weddi yow defoo fi dara alors que ci moom bi jaarale ñaar yii yépp dara baaxu ci bu njëkk bi ak weddi al juhud mooy yow da ngaa gis